di abdallah ibn jubair ibn nu'man al ansaari nekkoon abdallah di doomu ku ñuy wax jubair jubair di doomi al nu'man mu bokkoon ci waa kojug lansaar moom mas nañu gis frère di xawwaat ibn jubair defoon nañ tarjamaam walillaahi alhamdu wal minna kooku frère am la ñoom ñoo bokk bàyyi ñoo bokk askan moom seydna abdullah ibn jubayr bii mu tànn moom aleyhi salaatu wassalaam keroog Uhud bi mu agsee Quraysh ne nii ñoom ñu wan ginnaaw montagne Uhud bi aleyhi salaatu wassalaam imaam ibn Isaaq ci riwaaya bi mu ne wa amara ala rumaati abdullah ibn jubayr abdullah ibn jubayr mooy dafa tànn ay ci soldats yi ñoo xam ne ay bu doon tey dañ naan ay tireur d'élite lañu ar mooy ñi nga xam ne ay sànnikatu xeej yu mag yu mag lañ ak ay flèche ka ay lanceur de flèche te mën a sànni ay lance ñoo xam ne expert lañ ci ñu ko man la te maîtriser ko mu tànn ci ñoo xam ne cinquante moo tax mu ne war rumaatu xamsuuna rajula ñoom ñoon cinquante personnes la yonent bi salaam tànn ci sept cent saxaaba yi mu àndal keroog Uhud ki leen jiite woon di Abdallah ibn Jubayr ibn Nu'man al ansaari radiyallahu ta'ala anil jami moom nag Abdallah ibn Jubayr ku yàgg dugg ci lislaam la ku teel dugg ci lislaam ndax fekke na Aqaba yi aqaba bi yonent bi aleyhi salatu wasalaam doon dajeek waa yasrib ca makka laata muy gàddaay waa ahlul madina moom mi bokkoon na ci ñi fekk woon lool di abdallah ibn jubair ibn nu'man radiyallahu taala anhu an axi xawaat ibn jubair na ko noonu fekke na badrin xare badar fekke woon na ko minal badriyin tey Uhud moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam tànn jiital ko mu jiite cinquante tireurs d'élite yoo xam ne nan la leen def nag mu daldi leen teg ci montagne bi muy Uhud gi ñu wan ginnaaw mu teg leen foofu te mu leer na kenn du mën a jóge foofu mu ne te moom bés boobu noonu moom Abdallah ibn Jubayr li mu soloon wa huwa mu'lamun yawma idhin bi siyaabin biid mu ne li mu soloon niñ ko doon xàmmeewe doon ko ko ràññeewe moo yére yu weex tàll la soloon keroog yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne nag indah ne ko moom Abdullah ibn Jubayr comme moo jiite moom la jiital ñi nga xam ne ñoom la teg ci kaw montagne bi ngir mission bii mu daldi leen wax mission bi mooy len mu ne Abdallah ibn Jubayr mi leen jiite radiyallahu anhum indaxil xayla anna bin nabli laa ya'tuuna min xalfina in kaanat lana aw alayna fasbut makaanak laa nutayanna min qibalik mu ne abdallah ibn jubayr yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ngi joxe instruction yi la kaana rajulu harb kaana rajula harbin la aleyhi salaatu wassalaam fu ne rek moo fa man ñépp waaw ni mu nekke woon ni mu nekke woon ni mu sori woon ci jaamu yàlla ci julleek woor ak lépp noonu la rawe ci jaamu yàlla gii di jihaad tamit kaana rajula harb un homme de guerre la woon koo xam ne ku xamoon stratégie de guerre bal moo jàngal gaa yi nga xam ne saxaaba yi comme ni ñu koy gise mooy ki nga xam ne moom alayhi salaatu wasalaam moo doon tànn généraux yi man alladhi arsala abdallah ibn jahsh wa man alladhi arsala hamza wa man alladhi arsala ubayda ibn al-harith wa man alladhi arsala wa man alladhi arsala wa arsala wa arsala Allah ana tam moo yónnoon seydina ubayda ibn al-harith ci expédition yañ doon def Seydina Hamza Seydina Abdullah ibn Jahsh ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen waaw Allahu akbar moo tànnal boppam bërëb bi ñuy taxaw muy nañu moo tax mu ne woon ci yoon bi mu ne woon kan moo ñuy yóbbu wommat ñu daal li ñuy gide yóbbu ñu ba ñu àgg fa ñu jëm te waa Quraysh duñ ñu détecté kenn duñu gis xamoon na fi muy jaar ba xam na ndax la la bataille de de l'information fexe na ba xam ci gis nañ ñu doon yónnee ni ñuy dem di ko xoolal Quraysh fan lañ féete ak lu ñuy def mu xam ne nag Quraysh nekkuñ Uhud banañ Uhud ci seen wet moom mu jëm foofu wan Uhud ñëw camper agsi te Quraysh yëguñ leen mu ñëw ba ci montagne bi wan montagne bi ginnaaw mu leer ne fii kenn du la fi jóge mu jël cinquante tireurs d'élite ñoo xam ne fettkat yu mag jiital ci Abdullah ibn Jubayr di chef bi mu wax ko nag lu leer wax leen lu leer la xatta fi hadha makan la budda min amir ndax l'islam xamul ay ñu ñuy payam rek nañ toog noonu non nañ ut koo xam ne mooy jiite mbir yi ndax jullit dëgg day xam ne ñu jiital la tekkiwul na yaa gën ñu ci des wulliitu aleykum walastu bi xayrukum li as-siddiqul a'zamul akbar waxoon radiyallahu wa arda keroog bi ñu ko falee mu nekk xalifatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam mu ne man de dañ ma teg may ma méngoo seeni mbir yoral leen mooy nekk seen xaadim seen mbindaan maa leen maa leen yoral seeni mbir mooy di leen liggéeyal nekk ci yéen mu jiite leen waaye nag waaye nag gënuma leen ba ci nii fokk ñu am njiit yonent bi alayhi salaatu cinquante personnes jiite ci Abdullah ibn Jubayr adressé ko parole bi ne ko indaxil indaxil xayla anna bin nabl ne ko indaxil xayla anna bin nabl ne ko yéen seen mission seen mission mooy fasu waa Quraysh yi Quraysh waxoon nañ la ñaata fas la ñoroon deux cents fas seen fas yi buñ ñu jege mooy fexe leen ba fas yi buñ jege in doxil xayla anna bin nabl mooy yéen dee leen fett muy dal na flèche yi dem bu ñu bu rek bàyyi leen flèche yeeg lance yi waaw bés bu ngeen defee loolu def leen loolu mooy ne yéen seen mission mooy na flèche yi dal waaw laa yatuuna min xalfina in kaanat lana aw aleyna ne ko fexe leen ba yéen dee leen ñu protéger di ñu défendral di ñu dàqal fas yi bu fas yi mooy da fas yi da ñu ci xam nga ñoom yonent bi aleyhi salaatu wasalaam keroog ñaari fas lañ yor ñaari fas moom moo am fas ak ki nga xam ne mooy Abu Burda dinañ ñëw ci tarjamaam insha allah moom Abu Burda ak yonent bi aleyhi salaatu wasalaam kepp ñoo yor fas keroog ci waxu imaam al-Waaqidi moo tax moom dane keroog bi ñuy gis naan ki nga xam ne fasam gee fas wi dafa yëngal geenam mu laal catu jaaseem yonent bi alei satu salaam naan ko dugalaatal sa jaasi ji ndax yaakaar naa ne tey jaasi yi des na leen bocci moom imaam al-Waaqidi dane Abu Burda mii ndax moom moo yoroon fas ak yonent bi aleyhi salatu wassalaam Allah loolu la yoroon ñaari fas lañ amoon ñaari fas papa pëm Quraysh yor deux cents fas loo loo kon gis nga sept cents personnes moo des ci armée bi arme looloo doon armée yonent sept cents personnes fasam moom ak fasu Abu Burda yeex na papa pëm Quraysh am trois mille personnes deux cents fas waaw ak mbubb kon yoo xamante ne foo ko takk sa weesu na Allah yonent bi alayhi salaatu wasalaam nag ne leen ah laa yatuuna min xalfina indox na fett dal bu xare bi tàmbalee bu ñu fas yi jege ndax fas yi ndax kat xam leen ne fas yi ñoom mënuñoo muñ mooy ne fas yi fekk flèche yi ñu ngi flèche yaa ngi dal fas yi duñ jege moo tax am na ci benn riwaaya dane war shuquhum bin nabli fa innal xayla laa tuqdimu ala nabl daneen leen na ngeen leen def na ngeen leen repousser voilà terme boobu laa doon pas def repousser ak flèche yi ngeen yor ak xeet yi ndax fas yi mënuñoo muñ flèche noonu moo mënuñu ko muñ buy ñëw ñuy wane ginnaaw ne leen nag buñ fexe leen ba bu ñu contourner laa yatuuna min xalfina fexe leen ba Quraysh ñoom gis nañ ñu ngeen ay taxaw bu xare bi commencé suñu en face à face fexe leen ba bu kenn ci ñoom am possibilité contourner montagne bi ngir jaar suñu ginnaaw ku ngeen gis muy kii rek na flèche yi dal te ku ñuy jege si di avancer si na flèche yi dal mu ne leen nag mu ne leen même bu ngeen gisee même bu ngeen gisee lu mën a xew lu mën a xew yéen bu leen def dara in kaanat lana aw alayna moo xam ñun suñu boroom def na tey xare bi buñ commencé ñu gañe ko mu nekk pour ñun wala ñu gañe ñu yéen reste leen seen place yéen seen mission lenn la bu leen wàcc di participer ci xeex bi moo xam ray gañe nañu walla ñun ñoo gañ ne ko fas but makaanaka laa nu'tiyanna min qibalik ne ko abdal ne ko abdallah ibn jubayr sa cinquante personnes yi ma booleeg yow na des seen bërëb bi ma leen teg ci kaw montagne bi laa nu'tiyanna min qibali bu buñ ñu dikke mukk bu leen leen may ñu di min xibalika mu ñu jaare ci yow seen mooy ngeen fexe mooy bu ngeen bu ngeen bàyyee ba brèche ba brèche am benn porox ndoll boo xam ne ci seenu ñàkk vigilance la wala bàyyi li ma leen joxoon comme instruction fexe leen ba buñ ñu jóge foofu ndax yonent bi alayhi saa wasallam xam na ne gis nga ñii xam nga gisoon nañ keroog taaye ci début bi ñuy génn wax xam nga ne leen noon lañ des ñu ne ko nañ dem ba mu solee mbubbam bay dem lan la wax ñu ne ko toogal mu ne déedéet yéen leen na fi des ndax yonent bu xasee sol mbubbu yére xareem du ko summi lu dul yàlla àtt diggante moom moom ak ay noonam léegi yéen leen na des mooy dégg leen li ma leen wax wala ku mu nasr yéen am ngañaay fekk yéen a ngi dégg li ma leen wax allah allah fekk yéen a ngi def li ma leen wax xare bii ñu jëm ñoo koy gañee Allah la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ñooy gañee de mais dafa am charte as-sam'u taa lillahi wa sallallahu alayhi wa ñooy gañee mais gañaay bi dafa am prix hatta al-ana wa in kuntum mu'minin loolu suñu kaw yéeféer yi seen noon yi saa su ne waaye condition mu conditionné ko ci charte in kuntum mu'minin bu dee ne gëm ngeen dëgg-dëgg te am kóolute ci li leen yàlla di wax ak yonente am bi comme digal ngeen koy def à la lettre sans remettre en cause et sans tamit ngeen ngeen ngeen fule liñ leen wala ngeen ñàkk def liñ leen digal fekk yéen a ngi def loolu di gëm digub yàlla yéen a gañe di ngeen gañe loolu la leen wax bi ñuy génn wax yéenay gañe fekk yéen a ngi déglu li ma leen wax te di ko def kon mu ne ko fexeel ba buñ agsi ci ñun armée bi jo jaare ko ci seen seen seen côté yépp fexe leen ba montagne bi bu ñu mën a contourner ba jaar fu bu leen may fu ñu yéege ci montagne wala fu ñuy contourner jaar ci ñun Allah moo tax am na ci beneen riwaay dane boobu jama dane indaxu indaxu indaxu indaxu alxayla anna laa yatuuna min waraina in kaanat lana uthbutu makaanakum laa nutayanna min qibalikum ilzamu makaanakum la tabrahu anhu wa in ra'aytumuna nahzimuhum hatta nadkhula fi askarihim fala tufariqu makaanakum wa in ra'aytumuna tatakhattafuna at-tayru fala tabrahu hatta ursila ilaykum wa in ra'aytumuna nuqtalu fala tu'inuna wala tadfa'u 'anna warshiquhum bin nabl fa innal khayla la tuqdimu 'ala an-nabl inna lan nazaala xaalibiina maa sabattum makaanakum allahumma inni ushhiduka mu ne ci riwaay bi in daxu alxayla anna boobu ñépp la waxal de toute façon wax ak seen chef mooy ñépp la waxal mu ne leen indahu yéen ñépp yéen cinquante personnes yi li ma leen di digal man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mooy nangeen ngeen ñu repousser fas yi fasu Quraysh yi buñ agsi yonent bi salaam ci riwaay bi mu ne leen yem leen fi ma leen teg repousser ñu li nga xam ne mooy fas yi bu ñu dikkal mukk suñu ginnaaw in kaanat lana bu ne yàlla def na ñun ñu gañe mooy xare bi ngeen ñu commencé suñu boroom def ñun ñu commencé début xare bi ñu gañe ko usbutu makaanakum des leen seen ndax place la na min qibalikum bu ñu dikke mukk seen côté ndax bu ngeen jógee seen place ha ñoom am nañu ci ñoom am xam-xamu xeex boo xam ne waa ko Quraysh dinañ fexe ba reprendre place bi ngeen jóge te bu ñu reprendre foofu mooy dañuy tànc mooy ne ñoom dañuy nekk en face de ñun ñun montagne bee nekk suñu ginnaaw bu ngeen fexee bañ bañu bañu bañu bañu bañu bañu maîtriser daal di occuper montagne bi mooy ne léegi dañuy ñëw ci ñun ñu ndar kepp ñun ñu nekk ci seen seen digg usbutu makaanakum kon laa na min qibalikum ne leen ilzamu makaanakum xoola baat yi xoola baat yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam usbut saxaa ilzam ilzam takkool takkooleen ilzamu ak usbutu makaanakum seen bërëb yi ma leen teg laa tabraxu xool laa tabraxu waan bu leen ci jóge bu dee mooy yow mooy leen ci fi ngeen ne laa tabraxu bu leen fa deñ anu mukk nu xeex bi man ni demee bu ma tourner bu ma geesoo naa leen gis fi ne wa ay ra'aytumuna même bu ngeen ñu gisee nazimuhum ñun ñi suuf ñu gañe kuffaaru Quraysh ni hatta nadxula fi askarihim ba ñu dugg ci seen campement yee ñu def ngir seen armée yi dugg ci seen tente yi ñu def ngir di fa def ay deg fa seen provision di def ay ravitaillement même bu ngeen ñu gisee ci biir foofu ñu gañe leen ci biir ba dugg foofu fa laa tufaariqu xoolal beneen baat laa tufaariqu bu leen tàqale ko makaanakum seen bërëb bi ma leen teg mooy ci montagne bi xam nga loolu mooy bu ñu gañee ñun waaye mu ne leen beneen côté ndax ñaari possibilité am imma lana aw imma alayna mu ne beneen kii bi alayhi salatu wasalam wa in ra'aytumuna bu ngeen ñu gisee taxatafuna tayru fala tabrahu bu ngeen gisee nag ñoom ñu gañe ñu ba sax picc yi dañu këf ñun nga ngeen ngeen nekk ci montagne bi gis man rasulullah ak ñi ci des ñun ñépp picc yi picc yi laa wax di ñu këf mooy waa Quraysh gañe ñu ba ñuy këf picc yi ñëw di ñu di ñu mooy charognard yeeg yooyu di ñu di ñu di di ñu këf noonu di ñu seex sax di ñu yëkkati di ñu yóbbu falaa tabraxu loolu sax même bu dee loolu gis ngeen ko bu leen fi ngeen fi ma leen ti hatta ursila ilaykum fekk man joxuma leen digal comme ni ma leen joxe digal ngeen nefar fekk joxuma leen digal ngeen jóge fa bu fa jóge la leen fa teg moo leen fa war a jële mooy sama ndigal mu insisté waat ci côté buñ amee defet wa in ra'aytumuna falaata fala na bu ngeen ñu gisee ñu ñuy décimer waa Quraysh tey ñu commencé xeex bi ngeen gis waa Quraysh di ñu ray rey rey bu metti falaa toxinu naa bu leen ñu dimbali des leen fi ngeen nekk bu leen ne ah suñu mbokk yi kat ñu ngi leen di gañe kon nañ wàcc montagne bi daal di dugg ci xeex bi mu ne déedéet bu ngeen gisee ñu ñuy ray di ñu décapité sax yéen bu leen yéen yéen fi ngeen des des leen fi wala tadfa'u anna non seulement la ton fala tu'inuna bu leen ñu dimbali waaye wala tadfa'u anna bu leen ñëw naan da ngeen ñuy jéem a défendre déedéet yem leen rek fi ngeen warshiquhum bin nabl fa innal xayla la tuqdimu ala an-nabl te nag yéen day leen repousser lu ngeen mën di gis bu boobaa même bu ngeen gisee ñu ñuy rey yéen seen flèche yi nay dal rek viser leen leen di dóor même bu dee ñoom ñu ñuy rey ndax fas yi te ñoom liñ ci yor daa bari fas yi du ñemewuñu te duñu du ñu jege flèche du gis flèche mukk ñu ñëw di ko jéggi bu flèche yi naaw fas wi wane ginnaaw ne leen nag inna lan nazala ghaalibiina du ñu deñ ne nag ñun du deñ di gañe kuffaaru Quraysh ni maa sabattum makaaru fekk bes ngeen seen place moom ni ma leen ko waxe woon ca bi ñuy génn Medina noonu laa leen koy waxaate léegi ñun du ñu deñ di leen gañe même bu dee xare bi commencé wul gañe nañ leen ñoo leen di gañe bu xare bi commencé ñoo leen di gañe fekk la yéen yéen a ngi des ci seen bërëb bi ma leen teg ci montagne bi ba pare nag mu ne allahumma inni ushiduka alayhim buur yàlla maa ngi lay seedeloo seen kaw que ni lii laa leen digal lii de laa leen digal tey buur yàlla yow yaa ñuy seede Allah Allah léegi bi mu defee loolu kon ñu ngi ci préparatif xare bi côté yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon gis nañu li mu njëkk a def mooy fexe occuper la mooy centre név névralgique ci ci ci oxot foofu bërëb boobu mooy fi nga xam ne moo gina le point le plus stratégique ci foofu moom la occupé ñu naan déet mu jël cinquante personnes ñoo xam ne ay tireurs d'élite teg leen ci kaw montagne bi deux mu wax loo xam ne discours boo xam ne waxleen loo xam ne lii leer na mooy yéen nun man di demee gañe nañ ñoom ñun ñoo gañe bu leen bouger te ñun ñooy gañe fekk desu ngeen di yem fii ngeen nekk mu ne ginnaaw bi mu defee lool mu ne wa ja'ala ala ihdal mujan nibatayni az-Zubayr ibn al-Awwam wa alal uxra al Munzir ibn Amr al Ghanawi léegi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daldi euh, euh, euh, jël nu mu léegi mu des kan mooy nekk al mooy liñ naan Maymana ak coté côté côté côté droit kon mu teg ci benn côté bi armée bi muy az-Zubayr ibn al-Awwam mooy liñ naan gauche armée bi ak droite armée bi muy Seydina Zubayr ibn al beneen côté bi mu teg ci al-Mundhir ibn Amr al-Ghanawi radiyallahu anhuma Ah, imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhi wa an abi mu ne keroog ki mu jox drapeau bi mooy ah, seydina ah, mus'ab ibn umayr mus'ab al xayr kanta imaam al-Waaqidi dane keroog bi muy génn moom alayhi salaatu wasalaam di génn Medina pour dem Uhud drapeau bi seydina ali ibn abi taalib la ko joxoon Euh, radiyallahu anhu waaye neena bi mu ñëwee ba ci ba mooy fii ba mu àgg fii ñu àgg mu commencé di placer arme bi ku nekk mu teg la léegi nag mu jël az-Zubayr ibn al-Awwam teg ko ci benn côté arme bi beneen bi ci côté beneen côté bi di al-Mundhir ibn Amr nee na dafa laajte mu ne man yaxmilu liwaa al-mushrikiin ne ana kan moo yor drapo yéeféru yi tey yéeféru Makka yi waa Quraysh seen drapeau kan moo ko yor ñu ne ko Talha ibn Abi Talha moo ko yor yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne na nahnu ahaqqu bil wafaa'i minhum ñun ñoo ñun ñoo gën yey ci dox matal kóllëre que ñoom mu ne fa axadahu min aliyin wa dafa'ahu ila Mus'ab ibn Umayr yonent bi alayhi salaatu salaam daal di jël li nga xam ne mooy drapeau bi ci Seydina Ali ibn Abi Taalib jox ko Seydina Mus'ab Mus'ab ibn Umayr Mus'ab al-Xayr radiyallahu anil ah, gis nañ Seydina Mus'ab gis nañ Uhud non Badar moom la yonent bi alayhi salaatu salaam joxoon drapeau bi tamit keroog Badar moo yoroon drapeau bi Uhud tamit ci waxu ñoom imaam Ibn Hisham ak ñooñu moom lañ ko joxoon mais imaam Ibn euh, al moom dane bi mu gisee ne waa Makka ñi ñu jox seen drapeau ci waa banu Abdiddar lañ bokk te boo seetloo tamit Quraysh Badari ñi yoroon seen drapeau waa banu Abdiddar la woon tey tamit ñu joxaat drapeau bi Talha ibn Abi Talha min bani Abdiddar yonent bi alayhi salaatu salaam ci waxu imaam al-Waaqidi rahimahullah mu nangu ko ci Seydina Ali radiyallahu anhu jox ko Seydina Mus'ab wa huwa aydan min bani abdiddar radiyallahu anhu léegi imaam abu ya'la al-mawsuli daldi solo ci sanad boo xam ne góor ñi ñu dëgër lañ mu jële ci seydina mu'aaz na noonu imaam al-bazzar solo na ko ci ci sanad boo xam ne bu hasan la comme ni imaam al-hafiz ibn hajar wax ci zawaa'idul bazzar mu jële ci moom imaam al-Bazzaar ci Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu anhu kanta Abu Ya'la ci Talha ibn Ubaydillah la ko jële mu ne keroog yonent bi aleyhi salaatu wassalaam zaahara yawma idhin bayna dir'ayni ñaari mbubbu koŋ la la soloon keroog Uhud mu ne nag keroog wa kaana shi'aarul muslimiina yawma idhin amit amit li nga xam ne nag moo ne woon mooy li ñu naan euh, slogan mooy bon li ñuy wax yépp di ko waxandoo mu ne lool keroog amit amit mooy euh, ngir xërtal nit ñi que tey buñ jàmmarloog Quraysh mooy nañ fexe faagaagal leen nu mu a gaawe na dee gi bari ci ñoom kon nag euh, buñ paree côté boobu muy côté yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi waa Quraysh ñoom ñoom ñoom ñoom bon ñoom nan lañ préparé côté Quraysh mu ne kanta Quraysh ñoom dañu agsi Uhud ñëw ñëw Uhud fekk yonent bi alayhi salaatu nekk jiitu na leen foofu ñu ñëw daal di nekk nag ci ci xur wi noonu léegi nag ñu préparé waajal seen bopp ngir xare mu ne wahum salaasu salaasatu alaaf ñu ngi amoon ñu ngi amoon li nga xamante ne mooy trois mille la ñu woon mooy ñoom trois mille personnes la ñu woon gis nañ ne ñee sept cent lañu yonent bi aleyhi salaatu salaam armée bi mu indi euh, sept cent euh, cent lañu waa Quraysh daal di indi lan ñoom trois mille personnes maahum mi'ata faras ñu ngi yoroon Euh, li nga xam ne mooy deux cents fas lañ yor yoo xam ne xat jannabuha mooy dañoo dañoo ñëw agsi ci xur wi wàcc seen fas yi yor deux cents fas trois mille personnes jël seen fas yi mooy di ko wommat téye ko noonu léegi nag ñoom ñu waajal seen armée ñu ne fa ja'alu may maymanatil xayli Xaalid ibn al Walid léegi li imaam ibn Isaaq mooy riwaayam bi mu ne ñu jël Quraysh daal di jël Seydina Xaalid ibn al-Walid bon temps tuubul mooy ci waa Quraysh la bokkoon moom mu euh, moom la jël daal di koy teg ci droitu armée bi ñoom waa Quraysh ki leen jiite woon waxoon nañ ne mooy Abu Sufyan ibn Harbin mooy ki leen jiite woon ah wa ala al maysarati Ikrimatu ibn Abi Jahl côté ndejooru arme bi euh, mooy côté càmmoñ bi mu ñu daal jël Ikrima di doomi Abu Jahl comme que dañ mooy ni ñoom moom mi Xaalid ibn al Walid al Walid ibn al Mughira ñëwul woon euh, euh, moom moom moom kii la deewoon na al-Walid ibn al ci début euh, gàddaay bi moo tax Badar sax déggoo ko ndax fekkoon na mu dee ñeegi ñu jël Ikrima moom comme que dañoo rey baayam Abu Jahl gisoon nañ ne moo taxoon moo doon wër ci biir Makka moom ak Safwan ibn Umayya di mobiliser gars yi naan leen seen alal ji ngeen yoroon ci caravane bi lañ bëgg ngeen dimbali ñu daal di jël suñu revanche léegi ñu jël Ikrima ibn Abi Jahl di doomi Abu Jahl teg ko ci góosu armée bi wa ala al mushaati Safwan ibn Umayya ñi nga xam ne nag ñooy dox mooy euh, deux cents fas yi deux cents fas yi ñooñ day am ñu leen jiite ñooñu Xaalid ibn al Walid moo leen di jiite kanta ñi nga xam ne nag ñooy dox mooy góo droite bi Xaalid ibn al Walid ak seen fas yi gauche bi ñu teg fi Ikrima ibn Abi Jahl léegi nag ñeneen ñi nga xam ne ñooy dox nag armé wu jusqu'aux dents gaa yooyu ñu daldi jël Safwan ibn Umayya di beneen waa ji di Safwan ne ko yow yaay jiite ñooñ am na nag ñu ne au lieu de Safwan ibn Umayya Amr ibn al la woon léegi wa ala rumaati Abdallah ibn Abi Rabi'a ci ñi nga xam ne nag ñu jël côté bi nga xam ne ñooy ñoom ñooy les tireurs d'élite ñi nga xam ne flèche lancer ay lance ak flèche lañ man mooy sniper yi rek bu doon tey ñooy ñi nga xam ne jam lañu man les tireurs d'élite yi Quraysh indaale woon ñu daal di jël Abdallah ibn Abi Rabi'a daal di koy ne jiiteel ñoon euh, li ju doy waar nag mooy gis nga ñoom ñi ñépp ñoo mujj tuub yaa subhaanallah mooy ne ñoom ñi nga xam ne keroog Uhud Uhud ñoom ñi jiite woon presque jiite woon xeex bi ñoom ñépp Abu Sufyaan tuub na te ne woon moo ne woon jiit Safwan ibn Umayya tuub na Ikrima ibn Abi Jahl tuub na waaye ñii nii muy Abdullah ibn Abi Rabi'a ñoom Amr ibn al-As ñoom ñépp tuub nañ ah léegi léegi nag mu des drapo bi kañ lañuy dox drapo bi wa dafa'u liwaa ila talha ibn abi talha ñu jox ko talha ibn abi talha moom la yonent mi alayhi salaatu salaam laaj léegi ana kan moo yor drapeau quraish kan moo yor drapeau quraish mu ne euh, ñu ne ko talha ibn abi talha mooy ki nga xam ne moo ko yor léegi moom moomu lañ jox drapo bi ibn usman moom talha moomu ibn abi talha ibn abdillah ibn abdil ibn uthman ibn abdiddar ibn qusay di doomi abdiddar di sëtu abdiddar moom lañ dox drapo bi keroog di talha ibn abi talha eh, léegi nag biñ ko joxee drapo bi abu sufyan ibn harb ne boo mu ne gaa eh, kon Quraysh kon it ñoom it pare nañu yonent mi alayhi salaatu salaam pare na Quraysh pare nañu léegi nag Abu Sufyaan ibn Harb daal di wax ak gaayam yi mooy ñi jox drapeau yi ne leen waa Banu Abdiddaar ne leen yaa Bani Abdiddaar innakum qad wullaytum liwaa'anaa bi Badrin fa asaabanaa maa qad ra'aytum fa innama yu'ta nnaasu min qibali raayaatihim ida zaalat zaalu fa imma an takfuuna liwaa'anaa wa imma an tuxalluu baynanaa wa bayna fa nukfiya wala fa nakfiya kumoo Abu Sufyaan ibn Harb ñëw ne leen euh, bon yéen waa Banu Abduddaar yéen waa banu abdiddar yéen laay waxal gis nga innakum yéen wulliitum li waa ana yéen yéen yéen attention yéen nag bon tey dinañ leen jox suñu drapeau waaye gis ngeen badar dañ leen a joxoon suñu drapeau ngeen ngeen xullee bañ gañeñ boo gis ngeen nag benn affaire dafa am badar dañ leen a joxoon suñu drapeau ngeen xoolee xoolee xoolee xoolee xoole ba ba ba ñu gañe na léegi nag bon fa asaabanaa mu mu dal ñu maa qad ra'aytum yéen yéen yéen keroog Badar yéen lañ joxoon su xam nga moom fekkewu ko woon Abu Sufyaan moom fekkewu ko woon ndax moo yoroon njëgg moom moom rëccoon na mais xam na la fa xew mooy xam na ne bon waa banu Abdud Dar ay la yëwankat ñoom lañ joxoon drapeau bi léegi nag mu ñëw ne leen bon ñoom Talha ibn Abi Talha ak ñim àndal ndax drapeau bi buñ ko joxee kenn mooy ne ñoom dañ ci surtout affaire u jaahiliya la affaire u wane ki nga nekk ak ki nga bokk mooy dañuy fexe faire le tout ngir défendre ko ndax seenu way ëllëg rafet ndax tem gaa yi ne woon waa banu Abdud Dar ñoom ñooñu ñooñu tegoon li ñu dal mu ne leen yéen dañ leen a joxoon suñu drapeau yi ngeen ngeen gis ba ngeen xullee ba li ñu dal fa asaabana ma qad ra'aytum li ñu daloon ngeen gis ko mooy défaite bu metti rey ci ñun soixante-dix jàpp ci ñun soixante-dix prisonniers wa inna wa imma léegi nag lenn moo mën a am wa inna ma yu'tal naasu min qibali raayatihim nit ñi nag fu ñu gañee guerre mooy dafa fekk fi ñuy gañee guerre mooy ne day fekk ne gaa yi ka drapo bi dañ koo waddal ki yor drapeau bi buy wadd buy wadd bu waddee rek mooy ne ñoom gañe nañ leen euh, léegi nag léegi nag ida zalat zalu mooy drapeau bi bu waddee àggee suuf mais armée bi dafay jóge buy wadd armée bi di wadd kon nag léegi yéen waa banu abdiddar man abu sufyan li ma leen di wax fa imma an takfuna liwaana soit léegi c'est man lu leer laa leen di wax soit ngeen mën a yor suñu drapeau bi def ci njàmbaarte xeex xeex bu metti ngeen bañ a daw yambare bañ waddal drapeau bi te buñ waddee mooy daanu gañe nañu wala bu dee ne manu ngeen loolu wa imma an na baynana wa bay baynahu fa nakfiyakum soit kon bu ngeen manul lool delloo leen ni suñu bu ngeen paree ngir joxe seen bakkan ngir defendre notre honneur notre drapeau waaye waaye drapeau de Quraish ne doit pas tomber sur par terre waay gars yi fo bu ngeen ko manul bu ngeen ko manul delloo leen suñu drapeau léegi ñun ñu ut keneen ku ñu ko jox gars yi ne way fa hammu bihi wa tawaadu ñu ne Abu Sufyan yow nga ne loo wax yow ñun ngay menacer naan ay suñu drapeau ñu ne ko nax nu nax nu nuslimu ilayka liwaana sa ta'lamu ghadan naa iltaqayna kayfa nasna mu ne bàyyil ba suba bàyyil ba ci kanam léegi ba xare bi commencé bu non bu xare bi commencé dina di nga xam ñun lan la ñuy def mais Abu Sufyaan loolu la bëggoon loolu la bëggoon ci ñoom mooy ñu wane njàmbaar jël ay décisions yu ferme que ne du ñu dal te tamit dinañ fexe ba défendre honneur Quraysh ba seen drapeau du wan loolu la bëggoon moo tax ñu ne ko sa la mu ta'lamu ghadan idha naa kay nasma bu subaa bàyyi ba xare bi commence waaye buñ dajee gaay di ngeen xam ñun nan la ñuy def est-ce que ñun waa banu waa banu abdiddar nooye nañu noonu bay bàyyi drapeau bi di wadd di jóge ci ñun mu ne wa dhalika arada abu sufyan abu sufyan nag lii la bëggoon